mooy yow euh, doo dëgg-dëgg kooku mënuñ koo wax borom xakim la dëgg-dëgg waaw waaw yooyu moom taxul ñuy wax waaw loolu euh, taxul ñuy wax waaw kon euh, kon abu moom abu sufyan nag moom daa gën muus te tamit daa gën nekk stratégie que abu jahlin ci wàllu xare moo ko gën a xam mu ne yéen waa Banu Abdul Daar nag yéen xare Daar mer xam nga weeru xam yi yàlla kii dañ ñoo yàpp ah o jawaay am na suñu ñu lay wax tey nga xam bàyyil ba xare di tare boppam tàmbali ba nga gis ñun waa Bani Abdul Dar li nga xam ne moom la ñuy liggéey tay ci xare bi ngeen fet ñun ñoo joxe doxawu bi ñooy pare nañ suñu bakkan yi di ca rot <laughs> waaw moo tax keroog Ousmane daaj gi na aj gi na leen ñu bari daanaka képp ko mu aj ñi yoroon drapeau bi yëpp Ousmane leen doon aj gi keroog <laughs> waaw benn waay la woon bokkoon ci julli ñi la àndoon mais bon daa mujj yàqule waaw keroog li mu faat ci ñu yoroon drapeau wu Quraysh ñu bari la waaw ñu bari waaw moo la bu doon ñoom moom ñu yor drapeau bi kese xeex ba moom ñoom ñàkkoon nañu ko waaye nag bon raw rumaat ya yonent bay saa tegoon sa kaw montagne ba ña ko jóge woon Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu daal def contourne ñëw faagaagal ña ca kaw ñu tiim jullit ñi nag yéeféer ya doon daw jullit ñi topp leen ñu dégg mbir yi dégg oxlu xubal yéeg yooyu ñu xam ne ah mbir mi num demee nii loolu lay jullit ñu doon topp nekk gaa yi ñu tourné gis seen mbokk nekk te kaw di rajaxi jullit ñi ci suuf tamit ñu tourné ñu tànc leen waaw loolu indi mbir mi mais sinon moom waa ban waa bi daar ñu doon drapeau bi moom sonnoon nañu keroog bon Musab ibn Umayr nag radiyallahu anhu moom ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn ah Abdi Manaf ibn Abdi Dar ibn Qusay moom mooy moom la Yonent bi saa joxoon drapeau bi keroog euh, li nga xamante ne mooy keroog yawmu Uhud gisoon nañ keroog bi ñu doon wax euh, taxawoon nañ ci lu yàgg ci hadiis Sayyidina Abdurrahman ibn Awf boobu naan moom ak kii euh, Ummu Umaara Nusaybatu bint Ka'b bi nga xam ne Amru ibn Qami'a al-Laythi mu yées yi bi mu ne Yonent bi saa lay bëgg a faat si di ko wax nag ca kaw di daw nee na rek ma dogale ko man ak Musab ibn Umayr man ndaw si di Ummu Umaara nee bi mu ñëwee bi mu ma daa agsi bi mu agsee ci man bi ma ngàddee jaas tël moo ma def cicatrice bi nga xam ne moom laa bu xóot bi sama los bi moom moo ma ko def waaw al-mal'un ci la ma waxe ne bi mu kiiwee laa ko jël rafaal ko sama jaasi bi ratatatatat man Ummu Umaara mais noonu bi yàlla bu bon bi ñetti mbubbu koŋ la sama jaasi yi gari ñu ko tos dara la ko wàññi woon <laughs> voilà <laughs> après ci la faatu Seydina Mus'ab ibn Umayr foog na nag yonent bi la faat daw naan qutil faat naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàcckat bu mag bi Amr ibn Qami'a allayhi alayhi min Allah ma yastahiqqu saay saay bu mag ba léegi Seydina Mus'ab boo xew xew boobu taxawoon nañ ca Uhud eh, fa lañ ko faate woon ci ñetteelu at ginnaaw eh, eh, Euh, li nga xamante ne mooy euh, gàddaayu euh, yonent bi alayhi salatu wassalam te Seydina Musa mi ndeysaan waxoon nañ la foofu ne la bokkoon na moom moo gënoon a neex dundu Makka waaw yére yam doon sol kenn doona ko woon sol parfum yam doon parfum kenn doona ko woon sol waaye bi nga xam ne ci la dugg ci l'islam comme na imaamu Tirmidhi daal di solowee jële ci Seydina Ali ibn Abi radiyallahu anhu ne dañoo mas a nekk ci jàkka ji mooy jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni dina eh, rek Mus'ab ibn Umayr dugg mu ngi yoroon benn mantu boo xamante ne nii marquwa waaw boo xam ne dañ koo dabb daaxe bari ay dëg mooy dagg fii def nii bu dabb bu xamante ne ni daanaka la ci kii dañ koy dabb daaxewaat ñëwaat fii tappale boole kii burta boo xamante ne nii dañ naan mais kii xanaa yalwaankat la tellement loolu la amoon nee na fa baka rasulullah yonent bay saa saam da koo gis rek commencé jooy kay ci xaal bi mu ne woon Seydina Ali radiyallahu anhu ne eh, lu tax mu ne ndax li nga xam ne moom si la ne woon ci ay xéewal laata muy dugg ci l'islam comme niñ la ko waxee woon booba fàttali ko léegi Makka moo fa gënoon baax le daa nekkoon yaayam boroom liñ naan milliardaire la woon te gënawul woon doon ji nekkul moom rek Abu Aziz te lu ma wax leneen Abu Aziz Abu Ahmad de Abu Aziz moo doon frère am dañ jàppoon Badar mu romb <laughs> mu romb ko waa Lansaar ñu ko jàppoon naan jàpp leen bu dëgër waaw kii yaayam borom alal la te léegi mu yónnee alal ngir jël ko mu ne ko yow sama frère yaa la wax lii mu ne wee eh, duma sa frère ah la jàpp mooy sama frère voilà mais moom mii yaayam gëmee lu nekk moom doomam yi lu nekk la leen doon defal waaw yeneen bay saa saan nag ba mu ko gisee ci xaal bii mu fàttaliku nan meloon day saan avant l'islam ak instant bii ni mu mel nga xam ne seen naa Musab dafa bokkoon ñi nga xam ne ndaysaan yaram yi da doon xobbeeku waaw der bi waaw tellement mbiri ni mettoon mais taxu ko woon a dellu benn yoon radiyallahu ta'ala anhu premier ambassadeur de l'islam Médina comme ni kii wax wono eh, na eh, Seynal Bara Seynal Bara ibn Azib radiyallahu anhu mu nekk Eh, eh, kii njëkk agsi ci ñun Medina ñëw fa eh, mooy Seydina Musab ki nga xam ne mooy Seydina ummu ummu ibnu ummi Maktum Amr wala Abdallah ibnu ummi Maktum ñoom ñoo ñëwoon doon jàng den jàngal nit ñi li nga xam ne mooy alquran ñoom ñoo balisé li nga xam ne mooy Medina dugal fa l'islam waxoon nañ la sangu yu mag ya ki nga xam ne mooy Siddiqul Ansar di Seydina Sa'd ibn Mu'adh ak ki nga xamante ne mooy Usayd ibn al aw ibn al wala Usayd ibn al ñoom ñëpp moom moo leen convaincre dugal leen ci diine radiyallahu anil jamii kon Seydina Mus'ab boobee moom la euh, Seydina Xabbaab nag fàttaliku ne ñun dañoo gàddaa yoon de ñëwoon ci yonent bi ñoom ñu ci taxriij bi sax pareeguñu woon al imaam al <laughs> voilà mu ne kon man mada fa minna man mada lam yaxud min ajrihi minhum Mus'ab ibn Umayr qutila yawma Uhud wa taraka namira fa idha ghattayna ra'sahu badat rijlahu wa idha ghattayna rijlahu bada ra'suhu fa amarana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an nughtiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlihi shay'an min al-idkhar Abdullah wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha noonu la ko al imaamu al Buxaari andi kan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj hujjatul islam rahimahullahu ta'ala mu ne wa haddathana mu ngi kitaabul janaa'iz fi kafanil mayyit voilà mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr wa Abu Kurayb say imam <laughs> déglul ñaata sëriñ ko wa haddathana netta te nettali nañu hadith bi Yahya ibn Yahya at-Tamimi mu Yahya ibn Yahya ibn Bukayr Yahya ibn Yahya ibn Bukayr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali muy Rayhanatu Naysabur ah kii mooy Rayhaanatu Naysaabuur Yahya ibnu Yahya taalib imaamu Maalik la woon al-Minqari mawlaahum e, ku ku rëy la ku màgg la woon a ngi ku màgg màgg ku rëy ku màgg boroom xam-xam bu màgg ku rëy ci jaam al-kibriyaa'u ridaa'i wal-'azamatu izaari ah aw kamaa qaala hadiisu qudsi rëy sama làmbaayu kaw la mag sama làmbaayu li nga xamante ne ni mooy liy féete ci suuf ku ma koo xëccoo man borom bi rek dinaa la mbugal dinaa la alak te faalewuma conséquence bay xew waaw kon boroom xam-xam bu mag bi mbir ak yi bu rëy mbir waaw mu ne moom kon premier Yahya ibn Yahya mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba beneen moom la imaamul Bukhari fële <laughs> yaa ngi fàttali mu ne haddathana Abdallah ibn Abi Shayba <laughs> ma ne eh xam nga fay kuy kii ngay hésité <laughs> man nga Abu Bakr ibn Abi Shayba ah, waaw naa Imaam Muslim moom Abu Bakr ibn Abi Shayba lépp lu muy wax moom lay wax ah, ci Imaam Bukhari kër daa ñëw haddathana Abdallah ibn Abi Shayba yaakaar ne. ah daa am ku ñu naan Abu Bakr ibn Abi Shayba Usmaan ibn Abi Shayba ak Abdallah ibn Abi Shayba déedéet Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy Abdallah ibn Abi Shayba mooy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala kon ñaareelu sëriñam wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr bi Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani ah moom itam ñi ñëpp Kufa lañ dëkkoon Abu Abdurrahman léegi ak beneen sëriñam wa Abu Kurayba di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullahu ta'ala ñeenti sëriñam yi Yahya ibn Bukayr Yahya ibn Yahya benn wa Abu Bakr ibn Abi ñaar wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ñett wa Abu Kurayb ñeent mu ne wal lafdul Yahya kat yi may indi Muslim nag sama sëriñ bi ma njëkk a tudd moo gën mu ne qaala Yahya kon Yahya nee na moom dane kaddu yi la nettalee mbir mi dane axbarana wa mu ne wa qaala al axara al axaruna ñi ci des muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Numayr ibn Numayr bo Abdullah ibn Numayr ak Abu Kurayb ñoom ñëpp nag dañ ne haddathana ñoom kaddu goog lañu utilisé qaala ñoom ñoon ñu ne haddathana Abu Muawiya muy Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash mu jële al-A'mash de Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad rahimahullah moom it al-Kufi an Shaqiq muy Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il gis nañ ko sànq si imaamu al-Bukhari muxadram rahimahullahu ta'ala maa nga fay newoon udna Xabbaaba fii mu ne an Xabbaab ibn al-Arati radiyallahu anhu qala hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillahi nabtaghi wajha Allah fa wajaba ajruna ala allahi fa minna isni fii fa wajaba nabtaghi fii fële nuridu fii naltamisu fële nab fii nabtaghi ñuy sàkku wajha allahi nekk nekk yàlla li nga xam ne mooy ngërëm yàlla fa wajaba mu war borom bi nga xam ne moom la dara warlool warlool na ajruna suñu pay ala allahi ci moom borom bi fa minna am na ci man ma zalam yakul lekkul min min ajri shay'a minhum Mus'ab ibn Umayr qutila yawma Uhud falam yujad lahu shay'un yukaffanu fihi illa namira fa kunna idha wada'nahu ala ra'sihi hmm? yàlla fii nukaffanu hmm? voilà mu ne nekkoon nañ idha wada'naha ala ra'sihi xaraja rijla wa idha wada'na ala rijlihi xaraja ra'suhu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'uha mimma yali ra'suhu waj'alu ala rijlihi al-idkhir wa minna man aynat lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha kon hadis bi mu ngi nii léegi kon nii la ko Shaykhaani rahmatullahi alayhima daal di indi léegi première ginnaaw taxriij bi eh, ana ban façon lëkk ban lëkkale ban rapport la am ban lien la am ban relation la am ah man lëkkaale lan mooy lëkkaale diggante hadis bi ak bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu dëddu àddina bi ci néewal dañ naan la Seydina saxaaba yi radiyallahu anhu comme ni ñu waxoon rek daanaka jàngat yi day niroo ki ñu gisoon Seydina hadis ah, Seydina Abdurrahman Abdurrahman ibn Awf waaye naam luñ ci yokk ci côté euh, denc néew ak utal ko sàngaayam mbokk ah, insha allah léegi mooy. Eh, mooy këne eh, dafa xaaj saxaabaa yonent bi saa salaam ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon ñaari xaaj ñoo xamante ni nii lañ defoon ngir yàlla muy gàddaay gaak lañ sonnoon ak loolu ñoom jotuñu ci jartu jotuñu ci mos dara ci àddina waaw fekkewuñ lislaam gu yaatu ñuy ubbi bunt dëkk yi alal yi di ñëw fekkewuñ loolu ñoom dañoo gaañu ba muy metti ñoom ñooy xaaj bu njëkk bi ñooñu mën a ñoom moom seen fay ga mat sëkk ñoom laaluñu ci dara ndeysaan kon mooy yawmal qiyam allah léegi rek mu am ñeneen ñoo xamante ne beneen xaaj bi ñoo xam ne ñoom nag loolu mos nañ ci mooy borom bi guddal na seeni fan ba ñu fekkee nga xamante ne nii mooy ji lislaam di neex waaw nañu lislaam gu borom bi guddal na seen fan ba ñu fekkee lislaam neex gi di alal yi di di di baawaane di saawaan ñoom nag ah ñu jàppoon ci alal yooyu am ci ñoom ñoo xam ne ndax du ñëpp am na ñoo xam ne ñoom dañoo dawoon yooyu waaw ba am ñoo xam ne loolu amoon nañ ci waaw léegi nag moom Seydina euh, euh, Xabbaab fu mu bokk moom ci beneen ñaareel bi loolu moo taxoon mu muy xaw a mu affaire bi xaw ko mu xaw a am ak genre gricc wala genre loo xamante ne ndeysaan Musab de moom ak ñi jiitoon ñooñu du ndeysaanu ñun luñ ko dégg de ñoom raw nañ ñu la bëgg a wax voilà mooy ñooñu ñëw seen pay daa ba tëkk alors que ñun suñu pay googee borom bi comme la eh, eh, ci eh, Seydina Ibn Abdurrahman doon wax sànkan Ibn Awf naan radiyallahu anhu damay ragal que ne ñun baadu borom bi lam ñu naroon a faye la ñu jox nii moom la ñu jiitalal damay ragal que ne ujjil naa de dañ ñoo jiitalal njëkkal jox ñu ba wuñ ñëwee àllaaxira du ñu fa am loolu comme lu ñu li am waaw kon lan moo tax muy muy ñee voilà ñee voilà pas muy euh, kaddu ko ñu waxoon sànq reculer mooy euh, am na lu ñu wax sànq. ah ñee ñee day faat non du day faat ñee voilà ñee di ñee ñi ndax lan te ñoom gis nga liñ jëm koo xamante ne ni ba mu génnee àddina benn amul dara léegi lu mu fa bàyyi lu yére ba mu soloon te yére ba mu so matu ko càngaay ngir ni denc ko ci xabroom waaw allahu akbar kooku bu ñuy wax giddu àddina koo xam ne àddina bi loolu fexe la fi dese te bokku sang yi nga xamante ñooy yawmal qiyaam ñooy sang ajjana yi Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bokk non seulement sahaaba yonent bi saa saam dafa bokku xam ne ñooy ñi ci gën a màgg ak ñi mel ni moom Allahu akbar moom lii la lii la kii woon voilà nii la yoroon lii mooy doon wàllam ci àddina yéere bam soloon ñëw xaree ji ko bañ faat ko ci kanam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kon azhudu kooku nga yaakaar ne bari woon na ay pariir ki nàngama ki nàngam mu dajale woon ak yooyu déedéet waaw waaw amuñu woon sax leneen luñ ko sàng lu dut yéreem bi mu yor dara tamat ba ñu mujj jël ay gàncax teg ko ci tànk yi ngir man ko ko muure allahu akbar suturaale waaw kon nag ngëneelu tuutil àddina kii nga xam ne li yonent Seydina Ali wax radiyallahu anhu yonent way sa sab gisee mu dugg ci jàkk dafa jooy ndax da fàttale ko kii ni mu doon dunde avant kuul lim doon doon sol <laughs> nga xam ne paawu Makka yi nañ ko wax woon dañ doon dañ doon gërëm kontaan ñu naan ban ndaje la Musab toog ñan la toogal ndax moo doon tóor tóor doon taaral jataayu paawu Makka yi ak jën yi waaw Allahu akbar tellement col gi moo doon yor <laughs> bayra bi waaw l'attractivité waaw moom moo doon la star des stars waaw xoolal fi mujje waaw kon kooku dajalawuloon àddina waaw allahu akbar gëneelug ñàkk te moom nii noonu la meloon kon loolu mooy lëkkaale bi léegi bokk na ci lim ci jànge mooy saydna alxabaab saydna alxabaab ah radiyallahu anhu comme li lañu waxoon Seydina Abdurrahman ngëneelu di fàttale ko jaar jaaru ñi ñu baax moo xam ci ay waxtaan la waaw moo xam ci ay livre yooyu liir ay téere di fàttaliku nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi woon li nga xamante ne moom lañ nekk woon ci mbaax nga koy fàttaliku loolu dafa am solo moo la Seydina al-Xabbaab radiyallahu anhu comme Ibn Awf radiyallahu anhu daal di fàttaliku bi nga xamante nii Eh, mooy seen mbokk mu baax moo mële ci Seydina eh, Musab gisoon eh, Abdurrahman gisoon nañ benn riwaaya dafa naa xam Hamza tamit ndax ñoo yemoon xaal waaw ñoo yemoon xaal keroog Allahu akbar hmm? kon nag mu ngi nii de <laughs> waaw mu ngi nii di fàttaliku ñun ñu baax ñi te tamit boo neexlee leneen ngay fàttaliku sa biir waaw waxoon naa la booba képp koo xam ne borom bi da ko yaatalal wërsëg waaye léegi ba mu amee wërsëg wala ba mu ba mu amee yenn poste yi wala yenn diplôme yi bëggatul ku ko fàttali jamonoy galeeram attention kooku kooku du ku baax loolu signe la buy wane ne waa ji aslahana allahu wa iya yal na ko borom bi yëwan yéneel nañu yëwanal te yëwanal ko waaye tegu na ci yoonu mbonte ak yow toskare waaw ba ni nga xamante ne ni képp koy fàttali démbam mën na la cee mere mooy attention kooku tegu na ci yéen yoon woo xam ne wu yées la wu baaxul la allahu akbar waaw nit waroo euh, jombale sa bopp ñu lay fàttali démb moo tax yonent may saa saa mam woowee benn kaw kaw ne ko kaay kaw kaw bi di tiim kaw kaw kaw boppam bi nii ci côté fii booy booy booy sàqami fay fii yëngatu di yëngatu waaye ndax tiit yeneen tubaab yi saa ne ko dalal eh dalal dalal dalal man mii nga man mii nga gis nekkuma lu dul doomu jigéen boo xamante ne nii yàpp wu ñu weer makka ba mu wow yàpp wu ñu weer ba mu wow koŋŋ loolu doon lekk sama yaay loolu doon lekk kon man du ma mooy dalal ci kanamu ko doomu ku ma kooku nga nga nekk. xoola muy fàttali waxuma la moom kese mooy jam mooy laam sayyidatu Amina da nga xam ne noonu lu doon dundee waaw. wan la ne kon ñooñ xam nga ne du ay Richard yoo xam ne voilà kon jaral doon ku yoon nekk dundu ñoon dundu buur te duñu woon ay buur waxuñu la ku am alal kuy kii sax mais déedéet ñun yàpp sax dañ ko lu ñu ci amoon dañ ko doon weer jant bi moo koy moo koy tàngal ki lañ doon lekk ba mu wow ñu ci ay seel yoo ay kii yoo ñu ci lekk di di di lekk allahu akbar di ko fàttale ak li nga xamante ne moom la fàttale woon saxaaba yi ci sàmmam bu mu doon sàmm li nga xam ne mooy alkanam jur bañ ne kon jur nga mu ne waaw maa min nabi amul benn yonent illaa raal ganam lu dul ne sàmm na li nga xam ne mooy jur ji waaw borom bi jaarale leen foofu ñuy sàmm jur ji ndax mu nekk seen prémisse sàmm bi ñu war a sàmm al umam ad duwal wal umam waaw war a sàmm ci kanam li nga xamante ne bu leen di yónni xeet yi nit ñi ak ñi nga xam ne ñooy njabootu l'islam yi allahu akbar kon mu ngi nii kon gis nga loolu dañ koy jàngi fii waaye dañ ciy jànge di defar lépp looy def ci diine def ko ngir yàlla moo tax moom mu ne woon ñun dañoo génnoon gàddaayoon naltamisu wajha allah li ñu taxoon ak gàddaay mooy la face d'Allah am ngërëmu yàlla te yenent way saa saa ko ndaw xadiis bi njëkkoon a gis fa man kaanat hijratuhu ah ila allahi wa rasulih képp koo xam ne sax gàddaay ngir yàlla ak yonentam alayhi salaam sax pay yàlla ak yonentam di nga ko daj insha allah waaye nag képp koo xam ne li dunya yusibuha wala ilaa dunya yusibuha da ngaa gàddaay jëm ci àddina goo xam ne moom nga bëgg a daj moom intérêt àddina moo la tax a jóg aw imra'atin wala jigéen boo xam ne moom nga doon nopp wala bëggoon ko ah, bëggoon ko ba dof mu gàddaay nga dem ne naa gàddaay ah yow fa hijratu ilaa maa haajara ilay kooku moom ca gàddaayam <laughs> la mu gàddaay la bu ko amee mu ngoog bu ko amul nag ñàngati na moom gina tànnaa ñàng <laughs> waaw boo demee femme bu duur la prato moom kel <laughs> ignominie loolu ñàng na waaw léegi kon mooy di def ngir yàlla waaw gàddaay yi ngir yàlla da nga xam ne boo ko defee de ah borom bi nga xam ne moom moom eh, loolu dara waru ko de moom moo war lool ne yow moom moo lay fay waaw wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fil ardi muraagaman kathiran wasaa wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawt faqad waqa'a ajruhu ala allah wa kaana allahu ghafuuran rahiima gis nañ ko fi gisatu ko waaw képp ku génn wa man yaxruj min bayti ku génn ci këram muhaajiran di gàddaay ilallahi ci yàlla wa rasulihi ak ndawam ba sallallahu alayhi wa summa ginnaaw gi yudrikuhul mawtu dee daal di koy dab ah soqat dëgg-dëgg waaw waqaa rot na ajruhu payam alallah fa yàlla borom bi dara warul moo ko warlul boppam assuréel na la ko dig na ko waaw kon nag mu ngi noonu kon di def ngir yàlla dafa am solo mbir yépp loolu la boo bu ci yàlla génnee rek boroom bi génn na ci man amila amalan day ñëw waaw boo fi jëfee jëf joo xamante ni danga maa bokkaale dara ma bàyyi la loo xam ne man dong la ah ma bàyyi la ak la nga xam ne moo nga ma doon bokkaaleel moo xam sa bakkan la wala sa aaw jëf wala nit ñi wala ñeneen wala ñoom dembaaki sa ma bàyyi la xool ndax ñoom dinañ la fay wala déet ndax ñoom ay ndax ñoom ñooy fay ñooy fay wala yàllaay bu boobaa dina leer kon loolu dañ ko fiy jànge waaw te nag ku nekk ci loolu la la ci boroom bi dég da war a am yaqin beneen lañ ciy jànge ke ni ma ko borom bi digee noonu la koy defe waaw comme lii mu wax ne képp ku génn këram di gàddaay ci yàlla yore tamale saa saam dee daf ko kooku faqad waqa'a ajru ala Allah noonu képp koo xam ne noonu lañu ko gis noonu lañ ko koy seedeele waaw ndax ñun gisoon nañ buntu bi doon wax naan atte yeeg yooyu ci biti la li ñuy atte woog li ñuy jàpp mooy ci biti kantaa la ca biir lool du suñu affaire biru yàlla la te nag borom bi duñu atteloo li ci biti sariyaam bi ba pare ñu atteloo ko ñu ñëw mu ñëw di ñu ci beti daan déedéet waaw te waxoon na antum shuhadaa'ullahi ala al-ard yonent may saa saa waxoon na yéenay seedekatu yàlla yi ci kaw suuf néew ba ñu romboon comme ni Seydina Omar waxamuñ saxiix yi radiyallahu anhu ñu romb ñu wax ci moom lu ah beneen néew rom ñu wax ci moom lu dul noon mu ne wajabat hmm? mooy beneen mu ne wajabat lahul janna ki njëkk rom bu ngeen tagg ko wax ci moom lu rafet waral na ci moom ajjana rot na am na ci moom mu ay mooy moom ajjana waaye keneen ki nga xamante ne moom ngeen wax lu wuuteeg loolu seede ci moom seede yu ñaaw ak yu baaxul kooku safara war na ci moom antum shuhadaullahi ala al ard yéenay seedekatu yàlla yi ci kaw suuf kon nag affaire bi loolu lu ama am solo la nit jullit bi da ngay am fas fas bu dëgër bu gëm yàlla bu mat sëkk digéey yàlla yi nga gëm ne képp lim ne waman ya'mal mithqala daratin xayran yara waman ya'mal mithqala daratin sharran yara loolu da koy gëm ne noonu la yàlla def waaw te inna allaha la yukhlifu al-mi'ad borom bi tabaraka wa taala du wuute mukk ak li nga xamante ne moom la dig jaamam yi kon loolu tamit lu ama so solo la fa waqa ajruna moo la eh, naa mosam new fi di mu ne fa waqa ajruna ala allah voilà te yonent sa sab xabaare na leen ko ci yeneeni xadiis ak yu mel noonu yuy wane ne lii la ku def lii eh, borom bi fay la lii voilà mu ngi noonu waaw xuumu ila jannatin ardu samawati wal ard keroog Uhud jóg leen ajjana yoo xamante ne nii ajjanaak eh, largeur am ajjanaak safara la non mu naan largeur mu ngi toog asamaan ak suuf ah, ci ajjana yoo xam ne noon la largeur bi ñu jóg baxin baxin ah nga ne lan yonent waaye sax sax baxin baxin waaw <laughs> dem xare ji ba génn àddina dem àjjana directement ca Badar ak yooyu kon nag mu ngi noonee kon loolu da ci am yaqiin gu leer waaw léegi nag après mu ne ñi nga xamante ne nii eh, xaaj bi mu xaaj te ñu waxoon ko sànq. ñooñ lekkuñu seen ay dara mooy ñooñu ñooy nga xam ne dañoo faatu laata daraay xew laata l'islam bi yaatu ñoom Seydina Hamza ñoom Seydina Musab bi mu tudd ñoom Seydina Sa'd ibn Rabi' ñoom Seydina Abdullah di bàyyi Seydina Jabir ibn Abdullah waaye tamit euh, Sa'd ibn Malik muy Malik ibn Sinan di bàyyi Seydina Abu Sa'id ñoon ñépp nga xam ne ak ñoom Sa'd ibn Rabi'a tudd nañ ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo génn àddina fekk jamono yoo xam ne l'islam bi yaatoobul de jamono yu metti la gaa yi nekk benn dank contre ñoom di leen di leen di leen épier fu ne ngir bañ ngir faat leen ngir faagaagal leen ñoom jamono yoo yële lañ génn àddina waaw ñoom bénéficié wu dara ci wàllu tóor tóoru àddina bi loo xam ne ci l'islam la jóge nga xam ne jizya yi ñëw ah, alal yi yéesér yi di joxe chrétiens yeeg majuseeg yooyu waaye bañ ubbee dëkk yi futuhaat yi alal yu bari yi ah, yaat ñoom fekkewuñ loolu la waaw kon loolu waaye xam ne kon mbiru yàllaa ko mooy tànn nu leen neex defal ñii ne ñoom ñooy dund ba lii ñoom dinañu mos lii ñii duñu mos lool loolu mooy dogalu yàlla mooy gëm dogal voilà loolu loolu la hmm? loolu moom am na moom